abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arba'iin wa an abii hurayrata radiyallaahu anhu annahu qaala lammaa nazalat haazihil aaya wa anzir ashiiratakal aqrabiin da'aa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qurayshan fajtama'uu fa amma wa xas fa qaal yaa bani Ka'b ibn Luway anqiduu anfusakum mina nnaar yaa bani Murrata bni Ka'b anqiduu anfusakum mina nnaar yaa bani Abdi Manaaf anqiduu anfusakum mina nnaar yaa bani Haashim anqiduu anfusakum min annar yaa bani abdil muttalib anqiduu anfusakum min annar yaa faatima anqidii nafsaki min annar fa inni laa amliku lakum min allahi shay'an ghayra anna lakum rahiman sa abulluhaa bi balaalihaa rawaahu muslim rahimahullah qawluhu sallallahu alayhi wa sallam bibalaliha huwa bifathil baa'i saaniyati wa kasriha wal balal almaa wa ma'nal hadiis sa'siluha shabbaha qati'ataha bil haraarati tutfa'u bil maa' wa haadihi tubarradu bis-sila kon al imaamu al-haafidu an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bii ñu génn hadis numéro trois cent vingt-huit bu Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu bi ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na innakum sataftahuuna ardan yuzkaru fiihaa al-qiiraat gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag insha allahu taala tey ñu war a dugg ci beneen boo xamante ne xadiis la bu muy xadiis bi nga xam ne moom la ci teg muy xadiisu sayyidina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda muy xadiis numéro trois cent vingt wa an abi hurayrata mu ne ci ñu ngi jële ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na lamma nazalat bi nga xamante ne nii ci la wàcc hadihi l aaya aaya bi an aaya mu ne wa anzir ashirataka al aqrabin wa anzir xuppal ah ashirataka ñi nga xamante ne nii ñooy sa njawoot ñooy sa famille ñooy sa ñoñ al aqrabina ñi nga xamante ne nii ñoo ci ñoo la gën a jege voilà ñooñu xupp leen waar leen wa anzir ashirataka al aqrabin nekk ci suratu shu'ara aya deux cent quatorze mooy ba yonent bari saa saa ne Quraysh borom bi di ko dooru yónni ah, mu waarloo ko nag xuppuloo ko ak njabootam ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege mu ne daa ci la woowe rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi ndaw la du def dara lu dul jottali ka ko yónni lam ko yónni te mooy boroomam wa taala te saase mu woo qurayshan waa quraysh waaw mu ne fajtama'u ñu dajaloo kilifaay Quraysh yi waa Quraysh ñoom ñépp fa amma wa xas mooy mu wax lu global après daal di jagleel fa amma mooy mu wax lu général comme mu joyal après fa xas mu daal di tënk loolu nag lay leeral mooy Quraysh la jóge ne waa Quraysh la woo waaye di nga gis ci biir ni muy jóge ci branche Quraysh yi di jóge di wàcc di wàcc ba ñi nga xam ne ñoo ñi gën a jege jegoo jagoo mu ne fa qaala mu ne yaa bani Ka'b ibn Lu'ay yéen waa bani Ka'b ibn Lu'ay yéen doomi Ka'b di doomi Lu'ay mooy ay mbokkam lañ ndax maamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam Muhammadun nuuru Abdillahi shaybata Haashimin wa Abdi Manaafin maa qusayhimi kilaaba Murrata Ka'bin wa Lu'ay yi mu ngoog Murra ak Ka'b kon bu ne Kaab ibn Lu'ay kon Lu'ay mooy baayu Kaaba Kaaba di baayi kan Kilab non non di baayu Murra Murra moomee di baayu Kilab Kilab di doomi di di baayu Qusay Qusay di baayu Abdi Manaf Abdi Manaf di baayu Hashim Hashim di baayu Shayba mi Abdul Muttalib Abdul Muttalib di baayu Abdillah Abdillah di baayu Seydina wa Mawla Rasul wa Mawlana Rasulillah Sayyidul Khalqi alayhi salatu wassalam kon loolu la lay wax ne la dafa jóge Quraysh di wàcc bu nee Quraysh léegi mu commencé yaa Banu Lu'ay ibn Ka'b xam nga loolu moo gën général mooy dugal na bu nee Lu'ay ibn Ka'b sëtëm yépp a ngi ci biir léegi nag mu commencé ci sëtëm yooyu di wàcc tamit loolu la naan fa amma wa xas mu ne yaa Bani Ka'b ibn Lu'ay waaw fay waa li ñu doon wax xilaafu zahab la waaw <laughs> waaw Muhammadun nuuru abdillahi shaybata haashimin wa abdi manaafin ma qusayhimi kilaaba murrata kaabin wa luwayyi wa gaalibin wa fihrin wa maalik nadrin al-karami léegi ñu la ci soxla mooy lu ay male kaab waaw ci lu ay kon mu ne yaa bani yaa bani Kaab ibn Lu'ay yéen waa Kaab di doomi suñu maam ji ñépp ju Kaab di suñu maam waaye lu ayit anqidu fegal leen muccal leen ah daal leen nekk koo xam ne dangeen ngeen di sauver anfusakum seen bopp minan naari ci lakk-lakku safaraaw ëllëg wi waaw di yàlla di képp koo tëkkoo képp koo xam ne daf koo mooy di ko bokkaale waaw bi mu lool mu degg ne yaa bani abdi manaaf yéen waa banu abdi manaaf ah gisoon nañ kon Lu'ay ibn Ka'b non Lu'ay mooy baayu Ka'b ah Ka'b di baayu Murra Murra di baayu Kilaab Kilaab di baayu Qusay léegi Qusay di baayu Abdi Manaaf léegi mu ñëw ci Abdi Manaaf <laughs> mu ne yaa bani Abdi Manaaf yéen waa doomi Abdi Manaaf yi mooy mu ngi gën a wàcc di gën a jagleel mbir mi anqidu di doomi Qusay anqidu Qusay moom di doomi Kilab Kilab moom di doomi Murra Murra moom di doomi Kaab Kaab di doomi Luay kon nag anqidu daal di leen muccal sowe leen anfusakum seen bopp mi na naar ci ginnaaw ñooñu mu wàccaat waaw mu ne yaa bani Hashim yéen waa banu Hashim banu Hashim fu ñu positionné booy Abdu Manaaf bani mooy baayu mooy baayu Haashim waaw <laughs> bii moom yéen waa banu Haashim yéen doomi Haashim yi sëtami anqizu muccal leen anfusakum seen bopp minan naar ci sawara léegi ginnaaw Haashim ku ci tegu Shayba Shayba mooy Abdul man mooy Abdul Muttalib mu ne yaa bani Abdul Muttalib gis nga noonu muy wàcce bi gën a jege jege ba ki ko së ñi ko sës rëkk Abdul Muttalib mi nga xam ne moo jur bàyyi boppam moom alayhi salaatu wassalaam mu ne anqizu yéen doomi Abdul Muttalib yi sëtam yi ak doomam yi yéen laay wax anqizu daal di leen muccal sauver leen anfusakum bopp minan naari ci sawara waaw mu wàcc lu gën a jago mu ne yaa Faatimatu waaw dañ yeneen riwaay yaa Faatimatu wala yaa Faatimata binta ñaari man man nga ne yaa Faatimatu man nga ne yaa Faatimata waaye binta moom binta kese ngay wax yaa Faatimatu fii ci riwaay bi yaa Faatimatu waaw yow Faatima waaw mooy doomam yi nga xam ne moo ko gënoon a jege waaw ali ha ridwaanullah anqidhi muccalal nafsaki sa bopp minan naari ci safara waaw bi mu waxee yépp fa inni ndax man kat laa amliku aw ma te manal ma leen lakum ñeel leen minallahi fa yàlla shay'an dara ghayra lu dul ne de am na lakum ñeel na leen de ci man rahiman ak mbokkoo boo xam ne moom la ma yàlla boole ci yéen sa abulluha dinaa ko tooyal bi balaaliha ci tooyaa gémm loolu mooy la mu ne qawluhu sallallahu alayhi mu ne rawaahu muslim imaam muslim moo ko solo imaam an-Nawawi mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji yonent bi saa saa ne sa abulluha bi balaliha mu ne qawlu waxam jooñ nag bi balaliha huwa bi fathil baa'i thaniya wa kasriha waaw mooy dañ naan bi ba ba laaliha di wax bi laaliha loolu la lay wax nii même bu dee ñenn ñi lañ ne. Euh, euh, baa bi nag moo gën a kii ashhar wa afsah waaw ne baa parce que euh, balaal moo tax al balaalu la ñuy wax ah mais am nañu ne kasra bi moo gën parce que comme jamal jamal ak kii balaal mooy comme balal bilal comme jamal jimaal ah, waaye loolu ay wax la mu ne léegi kon daal nañ ñëw ci lii nga xam ne moom la al imaam mii nekk nii di di ko wax nii mu ne kon dañuy wax bii bilaaliha di wax bii balaaliha mu ne wal balaalu ak tooy tooy mooy almaa u loolu mooy ak ndox mooy tooy tooy moom mooy ndox mu ne al balaalu mooy loo xam ne tepp tepp ndox goo xam ne ak ndox mu ne wa maanaal xadis albalaal mooy am ndox albalaa mu ne wa maanaal xadis maanaawu xadis bii nag mooy mu ne lii la mu ne mooy sa asiluha mbokkoo goog maam ak yéen manalu ma leen dara fa yàlla de waaye nag mbokkoo gi dox sama diggantee yéen de boroom booleel lool moom dinaa ko jokk mu ne shabbaha al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne shabbaha yonent bi alayhi salaam dafa niroole qati'ataha mooy dog mbokk da koo niroole lan la ko niroole ah bil xaraara ci tàngoor waaw na arab yi ñoom dañ doon dañoo bari lu ñuy def loolu mooy li nga xamante ne nii dañuy dañuy dañuy eh, loo xamante ne nii dañuy niroole ak tàngoor ah mooy ak dog ak dog dañ koy booleek loo xam ne mooy ak lu wow waaw waaw ndax liñ gisee ni ah, menn yenn mbir yi nga xamante ne nii boo leen bëggee jokk boo leen jokki da ngay gis ñu ak ak ñu tooy ñu nekk loo xam ne day am seen diggante lu liis lu tooy waaw waaye yi nga xamante ne nii moom dara dafa wow lool moo tax ñu koy eh, lu wow ak lu tàng ñu koy boole di ko nerulale ak dog waaw mu ne shabba qati'ata bil xaraara tutfa u dañ koy fay nag bil ma'i waaw ndax tàngoor wala lu lakk-lakk la koy fay ak da ko seddal mooy ndox mu ne wa hadihi kanta lii nag moom muy jokk mbokk tubar a ah, mbokkoo moom tubar radu bu demee ba dog walla nga bëgg mu jokk da koy seral bis si la ci ko jokk loolu mooy li nga xam ne mooy Euh, loolu lay wax naan sa abul luha bi balaliha mooy dinaa ko jokk waaw ak lu ma ci mën a fekk de dinaa ko jokk wa euh, ndax borom bi ma boolee gi yéen def ko ngir moom waaye nag kantaa nag bu ngeen jaamul yàlla nag nangu wuy nga dugg ci l'islam man loolu manalu ma leen dara xattaa ñi dugg ci l'islam sax bu dee ne bul jàpp ne sa askan rek dina doy moo tax mu ne yow yaa fatimatu yow fatima ah anqidi nekkal koo xam ne kat da ngay muccal di sauver sa bopp minan naar ci sawara kon hadith bi imaamu muslim abul husayn moo ko solo loolu la al imaamu nawawi wax moo imaamul à imaamul buxaari solo na ko sauf que euh, bii moo gën a mat mais euh, manoon na ne muttafaqun alayhi tamit manoon na nekk bu ko waxoon doon na jàll parce imaamul buxaari rahimahullahu taala daal dina koy solo te loolu dinañ la ci wax lenn e, ci foo xam ne indi na ko fa ci ñetti bërëb e, e, dinañ la ci indi même bu dee ne am na quelques termes yu ñu wute xamaana looloo tax al imaam daal di yem ci ne rawaahu ki nga xam ne mooy muslim waaye du moom kese moo ko solo sëriñam al imaam Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo na ko noon al imaam. abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi na ko noon al imaamu an-nasaa'iyu ahmad ibn shu'ayb an-nasaa'iyu waaw eh, kon nag mu ngi noonu kanta al imaamu muslim abul husayn kon mu ngi ko indi ci kitaabul imaan eh, buntu bi nga xam ne mooy buntu bi wax ci ngëm yàlla ah baabun fi qawlihi ta'ala wa anzir ashirataka al aqrabin buntu boobu suñu boroom mu def bo ci ngëm yàlla buntu bi suraax yi de waxu borom bi nga xam ne moo kawete yéegu ne wa anzir ashirataka al aqrabin te na nga xupp euh, njaboot yi nga xam ne ñoo la gën a jege mu ne haddathana Qutaybatu bnu Sa'id wa Zuhayru bnu Harb mu ne ki ñu nettali mooy ci ñaari sëriñam la ko jëlee al-imaamu Muslim Abul Husayn mu ne Qutaybatu bnu Sa'id mu Qutaybatu bnu Sa'id bnu Jamil ibnu Tariif ibnu Abdillah Saqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah wa Zuhayru bnu Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi wa Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala qaala ñoom ñaar ñu ne haddathana Jarir Hmm, muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi juge la woon al-Qadi an Abdil Malik ibn Umayr moo ko jëlee ci Abdil Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jariya al-Qurashi al-Lakhmi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Musa ibn Talha moo ko jëlee ci Musa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym al-Qurashi at-Taymi Abu Isa Ah, al-Kufi moom mi doomu Seydina Talha ibn Ubaydillah bokk ci fukki saxaaba yi gën a màgg moom mi ginnaaw doomam ju mag jabi Muhammad moom mi moo ci gën waaw moo doomam yëpp moo ci gën a ràññeeku muy Muusaa ibn Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anil jamii an Abi Hurayra Muusaa ibn Talha doomu Talha ibn Ubaydillah moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ad-Dawsi rahimahullah wa radiya anhu annahu qaala lamma unzilat haadhihi al-aaya Hmm? wa anzir ashiirataka al-aqrabiin da'aa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qurayshan fajtama'uu fa'amma wa xassa faqaala yaa banii Ka'b ibn Lu'ayy anqidhuu anfusakum mina nnaar yaa banii Murrata bni Ka'b anqidhuu anfusakum mina nnaar yaa banii Abdi Shams anqidhuu anfusakum mina nnaar fii yokkal na ca banii Abdi Shams voilà parce que euh, Abdou Shams mi euh, mbokku Hashim la ah Abdou Shams mooy ñoom ñële ñoom côté Banu Umayya voilà <laughs> Abu Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams voilà ibn Abd Manaf voilà mooy Abd Manaf moo leen jur ñoom moo ko Hashim kon yéen waa Banu anqidhu anfusakum minan nar yaa bani abdi manaf anqidu anfusakum minan nar hmm? après mu tekki ne kële euh, yaa bani euh, yaa bani hashim voilà yaa bani abdi manaf anqidu anfusakum minan nar yaa euh, yaa bani hashim anqidu anfusakum minan nar yaa bani abdil muttalibi anqidu anfusakum minan nar yaa fatima anqidhi nafsaki minan naar yaa Fatima rek man nekk yaa Fatima ta man nga wax yaa Fatima tu waaw boo ci wax rek yow bu kenn foog ni fii mu ne dangaa defub hireer defoo benn hireer ah <laughs> voilà mu ngi noonu voilà fa inni laa amliku lakum min allahi shay'an ghayra anna lakum rahima sa abulluha bi balaliha kon mu ngi noonu le eh? Euh, lii mooy affaire bi lii daal mooy xadis bi nii la ko imaam muslim indee léegi nag ci gàttal lool xadis bi moom taxoon nañ ci yàgg ci siira bi waaw te saxaaba yi ko wa yi ko nettali dañu bari seydina abu hurayra mi gis nañ ko sayyidatu aisha nettali na ko seydina ibnu abbas nettali na ko ki nga xamante ne eh, eh, eh, mooy eh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom itam daal dina koy nettali hadith eh, bi nii walillahi alhamdu wal minna léegi hadith bi ban lëkkaale la am d'abord ak suñu buntu bi ñu nekk eh, fas yéene wuñ cee taxaw ndax yii nii daa am yoo xamante ne nii la ma fay waxoon ne ma yow daa mel ni affaire yi booy wax ci côté yi jëm ci wàllu siira bi da nga ciy passionné li <laughs> <laughs> moo tax du ma ci bon du lool kese waaye moo mooy foog ñu jàll quoi dañuy fexe bañ ci yàgg mooy kon bi aaya bi wàccee ne wa anzir ashiratakal aqrabin ndax borom bi bon phase daawa bi daa daa yàgg daa am ay étape waaw yonent bi alayhi salaam borom bi ñëwul rek yónni ko rek gaaru Hiraa rek ak léegi mu génn mu ne ko aywa mu génn rek mu ne ko. Euh, demal nga taxaw ci waa Quraysh nga woo leen déedéet daa moom ay étape voilà étape yooyu nag par étape la woon par ndànk-ndànk ba ni nga xamante ne nii euh, daa moon sirran jamono joo xam ne par secret la woon doonuñ ko woon divulguer di ko wax lu dul koo xam ne ku mu dajal wala koo xam ne yaakaar ne am na ci yow kóolute que bu la ko waxee moom alayhi salaatu wassalaam boo ko gëmul di nga ko nëbbal mbiram doo ko tas voilà waaw. léegi ci noonu la nekk nekk ci ba ni nga xam ne nag ci la borom bi di e, e, e, koy wàccee wa anzir ashirataka al aqrabin te ci ñoom la commencé bi muy kii ci ñoom la commencé bi mu nekk en secret yi daleen doon woo surtout ñi ko ginoon a jege képp koo xam ne jàpp na doo ko tasal loo loo ko di nga ko nangul wala mu assuré wu ne boo ko nangul bul bul divulguer affaire am après nag borom bi nag yëgal ko mu euh, kii ca fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin ak yu mel noonu le ak wa anzir 'ashiratakal aqrabiin bi waaw waaral xuppal ñi nga xam ne mooy sa njaboot ñi la gin a jege léegi nag ñu ciy jàng ne alquran ñun nit ñi lay waxal waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul rek loo xam ne daa jàpp ne da ko da koo war di jàng noonu kese waaw waaye bu jëf jotee moom ñu ne jëf leen ku nekk di xool sa moroom foog na yow concerné wu la waaw ah <laughs> foog na yow concerné wu la fii mu ne waaw moom daal dinañ ko jàng ak suñu làmmiñ yi waaye nag jëf moom bokkul déedéet yonent ma lay saar saam nag di ñu xamal fii te boroomam it di ñu jàngal kenn mbir mi du loolu ah alxuraan c'est pour jëfe waaw yàlla masula wàcce téere ngir rek mu nekk téere boo xamante ne nii pour kii la ko quoi pour jàng kese saa ñuy jëfe la ca ne loolu amul di sori ay tere loolu yàlla ma solo yónni benn téere bu mel noonu léegi nag euh, mu daal di leen ci saa soynantu bi alei saatu salaam ñu koy gis mooy al mubadaratu ila amri rabb tabaraka wa taala mooy di gaawe bu yàlla digalee ndax al amru yaqtadil wujub al amru al mutlaq yaqtadil wujub ndigal loo xam ne dafa joyal dañ koo joyal mooy day wone ne loolu noonu farata la moo tax yeneen ba day saa saam jóg ci saase neewul noo xam naa après quoi déedéet léegi bi mu demee noon mu fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Quraysha yonent bi alayhi salaatu di woo waa ngir fës lee fës yéene leen jottali li nga xamante ne ni moom la eh, yonent bi alayhi salaam li ko boroomam yëgal loolu nag ba mu koy wax ci safaa la woon comme ni nga xam ne al imaam ibn Abbaas noonu la ko waxee moom ci xadiisam mu ne lamma nazalat haadihi al aaya wa anzir ashiirataka al aqrabiin wa rahtaka minhum al muxlasiin xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hattaa sa'ida as-safaa fa hataf yaa sabaaha fa qaalu man haaza alladii yahtif qaalu Muhammad fajtama'uu sallallahu alayhi wa sallam ilayhi fa qaala yaa na yaa banii fulaan yaa banii fulaan yaa banii fulaan yaa banii abdi manaaf yaa banii abdi mutalib fajtama'uu ilayhi fa qaala ara'aytukum ara'aytakum law axbartukum anna xaylan taxruju bi safhi haazal xayli jabali akuntum musaddiqii qaalu maa jarrabnaa alayka kadiban qaala fa innii naziirun lakum bayna yaday azaabin shadiid qaala fa qaala abu lahab tabban lak amaa jama'tanaa illaa li haadaa thumma qaama fa nazalat haadihi suura tabbat yadaa abii lahabin wa qad tabba waaw mu ne wa kazaa qara'a al-A'mash ilaa aaxiri suura kon eh, imaam eh, ah, hadis bii nii dañuy wan ci ban circonstance ak fan la ko waxee woon mu ne li nga xam ne fa la ko waxee woon mooy Safa dafa yéeg mu na di nga dégg na Safa wal Marwata mi nga xam ne moom la borom bi njëkk tudd ba muy tudd ñaar yi ngay doxe yi ngay defe al sa'yu mooy dox bu gaaw boobu wala dox boobu ngay dox diggante safa ak marwa bokk ci ponki aj yi mu yéeg bi njëkk muy safa daal di hatafa mooy mu woote ca kaw mooy nit ñi di dégg kàddoom tax xamuñ kiy woote kan la ba moo tax eh, ñu ne mais ko kan la ah yaa sabaha waaw nga xamante ne ki nga xam ne mooy laaj ñaan euh, ndimbal ñu wallu ko euh, nga xam ne bu dee daa gis ay noonam bëgg nag ngeen gaaw moo yuuxoo noon waaw ndax en général ñoom ci suba yi dañ doon njëlu ñi nga xam ne ñoom la ñuy song ñoom arab yi bu ñu doon razia di song ay kii waaw yaa sabaha ñu ne mais kan mooy yuuxu noonu di wax di ñu woote xamuñ kan la te dégg gisuñu ko ñu ne Muhammad la dam ñu ne Muhammad la de sallallahu alayhi wasallam ñu dajaloo ci moom mu ne leen yéen waa doomi diw yéen doomi diw yéen doomi diw yéen doomi Abdi Manaf ñu dajaloo ñoom ñépp ba ni nga xam ne noonu la jeex kon gis nañ ne kon ci loolu la kon moom la naan daa rasulullahi yonente bi alayhi salaatu salaam dafa woo Qurayshan waa Quraysh fajtama'u ñu dajaloo fa amma waxas voilà moom la imaamu Euh, ibn Abbas radiyallahu anhuma di wax yaa bani fulaan yaa bani fulaan fii nag imaam Seydina Abu Hurayra da ko wax xam nga xew-xew bi Seydina Abu Hurayra fekkewu ko woon Seydina Abdullah ibn Abbas fekkewu ko woon parce Abdullah ibn Abbas bi muy juddu mooy ci xisaar bi bi nga xam ne ci lañ leen ndar te loolu mu ngi nekkoon li nga xamante ne eh, ci eh, dixième année bi fukkeelu at bi. ginnaaw wooteeg yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi woon Quraysh te def na fa treize ans après mooy dix ans ci fukkeelu at mi te def na fa fukki at ak ñett ci la lii ci la Seydina Ibnu Abbaas daal di juddu ah euh, naa bu Abu Hurayra moom Xaybar zamanu Xaybar ci la nekk koo xamante ne nii ci la dugg ci l'islam voilà te septième année bi la. ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam alors que lii mu ngi xew ci njàlbéen bi wa anzir ashiratak al aqrabin moo tax boobu ñoom abu ta moo tax lu gis abu kii euh, Seydina Ibnu Abbaas ne bi yonent bi alayhi salaam waxee ne est-ce que bi ñépp dajaloo mu ne est gisu ngeen lu bu ma leen ne xabaare woon ne am na ay gawar yu jóge nii ay fas yu armé wu jusqu'au ay nit ñu bëgg a songu dëkk bi di génn ci ginnaaw ci montagne bii nii ci ginnaaw aksi ndax di ngeen ma dëggal ñu ne ko masuñoo jànge masuñoo miin miine wuñ la woon loo xamante ne wax ju sutante yow li ñu am expérience bi ñu am ak ci yow mooy lu baax mooy wax ju dëgg kenn masulaa xame wax ju du bu safaanoo léegi nag mu ne leen fa inni man nag nazirun lakum mu ne man ab xuppaatekat laa bay na ya day nekk na nag ci sama kanam azabin shadid ah, mbugal mu tar moo xam ne pour ñi ma gëma fa qaala abu lahab abu lahab ne ko tabban laka wal iyaazu billah waaw waxam di ñàkk yoo yële di ñaanal yonent bi alayhi salaam li nga xam ne moom loolu la mujj dëkke noonu la ko boroom bi faye waaw lii moo tax nga ñuy dajale waaw ba pare mu jóg après ci la tabbat daal di wàcc kon loolu Seydina Abu Hurayra fekkewu ko Seydina Mawlana Ibn Abbaas fekkewu ko loolu nag borom xam-xam ne général dañ naan mursalu saxaabi la loo xam ne saxaaba bi da koo la mooy kenn am na ku ko nettali ci biir saxaaba yi mais en général ñenn ñu bari loolu la ñuy am na nag ci ñoom ñoo xam ne te seen wax jooju mooy amaana loolu mooy mën na nekk li gën a lëng mooy que ne yonent bi sa saam ci boppam moo leen ko nettali <laughs> pourquoi pas yonent surtout Seydina Abu Hurayra yi nga xam ne dafa bëggoon xam-xamu yonent bi alayhi <coughs> nga xam ne moom da ko doon laaj yu bari ci wàllu yooyu <clears throat> ba keroog bi mu ne yonent yonent bi alayhi salaam bi Seydina Abu Hurayra laaj ko ne ko kan moo gën a as'adu an-naas bi bi bi shafaatik yonent bi alayhi salaam kan mooy ki gën tedd ki gën tedd ki gën a te gën am ak yoon ak ak ak ak cër bu dul gën texe ñépp ci sa gramme mu ne Abu Hurayra xamoon naa ne yow laaj bi yaa ma koy laaj tellement dafa. bëggoon xam-xamu yeneen ci balay saa sant loolu kese ko taxoon a jóg waaw da doon takk biiram xiif ngir loolu bàyyi nekk fi di liggéey ko def leneen ngir rek moom nay nekk ci yeneen ci balay saa sant rek di di di dajale xam-xam bi. loolu lan mooy tee moom moomu nga xam ne noonu la mel mu laaj ko yeneen ci balay saa sant ne ko waa yeneen ci balay saa salaam naa ne mooy possibilité la moom mu laaj ko waa aaya bi wa anzir ashiratakal aqrabin nu mu demee saa sant ko. <laughs> waaw bu boobaa nekkul mursal fekk wu ko waaye yonent bi alayhi salaam moom moo ko wax <laughs> loolu ab possibilité la waaw parce que ñu la mursalu saxaabi la loolu it possibilité la waaw possibilité boobu nag ginu loon noot bii ma wax waaw te Ibn Abbas it noonu la meloon laajkat la woon ni'mal fatal kuhul lahu lisaanun sa'ud wa qalbun aqul noonu la ko Seydina Umar ibn al doon ko tagge ni'ma asqi jeune bii nga xamante ne nii jeune la de waaye mat sëkk la de waaw lahu ñeel na ko lisaanun saul làmmeñ woo xam ne day laajaakoon la mooy day laaj ngir lu ko jariñ ak xam-xam bi nga laaj waaw te tamit am na qalbun xol boo xamante ne aqul mooy du laaj nag lu ñu ko tontu mu dugg fii génn fee déedéet day takk di xam-xam loolu la boo takk moom de toute façon doo xam waaw mooy di nga bari foo fekke jataay yoo fekke xam-xam waxu xam-xam yoo fekke mais bu reeroo jàpp dara yow daa mel ni e, affaire yi day passé sa kanam rek quoi waaw mooy tax jàpp ci mbiri la bokk kon lu tee it moom itam mu laaj loolu yonent bari saa saa man nañ waaye e, man na nekk tamit que ne ab saxaaba moo ko nettali waaye daal mooy possibilité bi benn bi bi bi ñu bari di wax que ne mursalu saxaabi la mooy Euh, waaw fekk wuñ ko mais bu yonent bi alayhi salaam li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy daj dëpp gi moom leen ko nettali mooy mooy loolu leer na nañ <laughs> dafa mbiri daa leerati waaw mais fekke bi moom fekke wuñu ko waaw loolu moom leer na <laughs> waaw <laughs> mu ne kon fajtama'u fa amma wa wax nañ la fa amma wa xassa léegi ngir ñu mën a gaaw fa qaala mu ne yaa bani Ka'b ibnu Lu'ay yéen banu Ka'b ibnu Lu'ay hmm? banu wax nañ la ko sànq anqidu anfusakum minan naar waaw mooy say mbokk lëkkaaleem suñu wunt bi mooy gis nga boo amee mbokk boroom bi jox la xam-xam wala xamal la dara nga gis ne liñ nekkee jaaduwul yow waru la nga toog naan man sama yoon newu ci nit day jàmbure waaw waxu yooyu nga xam ne mooy waxi ña xamul quoi waaw waaw mooy ñi nga xamante ne xamuñu naan da ngay jàmbure hein yow mii nit daal dangay yem déedéet da ngay yem ji jàmbure ji mooy lan mooy nga wax ko li ko war a wax waaw nga wax ko liñ nga ko war a wax mooy lan ah nga xamal ko nakat lii nii ah man de ah, du lu rafet de waaw lii nii du lu rafet kon nag mu ngi noonu mu ne te borom bi bëggu ko yonentam alayhi salaatu wassalaam bëggu ko lii nag ah ma lay laay biir rek ak na nga koy defe ndax euh, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana bi wax wooteel jëme ci sa yow yonent bi alayhi képp ku topp ci gannaaw ila sabili rabbika ci sa borom bil hikma ci ak sagesse waaw wal maw'izati al ak nettali ak waaraate goo xam ne day baax waaw kon moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu sa say mbokk ñoo ci gën a yey ñeneen wa aati dal qurba xaqa du affaire alal kese de suñu boroom ne wa aati joxal dal qurba way jege ñaale xaqa seen aqam loolu du wàllu alal kese waaye mooy wàllu xam-xam lépp loo xam ne xéewal la leer la lu baax la lo boroom bi defal ñoo ñoo ci gina a yey ñu dul ñeneen moo tax ba wàllu xattaa joxe nii saraxe mu ne la ko dinaarun anfaqtahu ala ahlika ak dinaarun anfaqtahu ala miskin wa dinaarun anfaqtahu euh, ala raqaba wa dinaarun anfaqtahu fi sabilillah a'zamuha ajran inda allah alladhi anfaqtahu ahlik waaw bi nga def ci yoonu yàlla dërëm bi nga def ala miskin ki ëpp ku ñàkk dërëm bi nga def koo xamante ne daa bëggoon a libéré wu nga dimbali ko wala nga libéré ko ak dërëm bi nga def ci sa mu ne bi gën a bi gën ëpp njariñ bi ëpp pay fa yàlla te gis ñu nañ xalis boobu mooy bi nga def ci sa njaboot waaw wa anzir ashiratak al aqrabin nafsaka thumma ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul kon ñoo ñoo gën a yeeg ci sa giiw sa xam-xam dañuy coow ci dëkk bi alors que nga xañ ko sa waa ñoñ parce que jàpp nga ne non ñoom ñu ma déglu ñoom duñ ma faale faale ma sax waaw loolu moo ma am ne grave mais loolu ñoom ñoom buñ deful li war a def yow yow boo leen waarul lan ngay boo leen waxul lan ngay xamee ne ñoom dinañ la dina am ñu ci nangu te l'objectif c'est pas ñoom ñoom ñu nangu la waaw l'objectif bi dara loolu yow loolu du sa objectif sa objectif mooy lan mooy naa jottali maa ala rasuli illa al balaa waaw yonent bi daal ndaw nga boo xam ne yonent bi alayhi salaam ni nga xam ne mooy yonent bi yàlla ci boppam la yàlla wax lool moom dara loosam lu dul mu jottali waaw mu ne ballighu anni jottali leen ma bu dee kooku di jottalikat bu mag mi nga xam ne ci mission am la ñu dogal ndax sharaf loo xam ne teraanga gum ñu defal du ñu boroom bi defal moom la borom bi ne ko yow dara warula lu dul nga jottali kanta dinañu nangoom du nangu lool ci sama loxo la ne innaka la tahdi man ahbabt ndax yow du yaay gindi dugal li ngay woote gi ngay woote leer googu ci xolu ku neex mu nangu ko lool ci man la ne lan ngay xalaat yow yow kay waxal rek waaw loolu ay préjugé la yooyu am yoo xam ne Iblis la koy def noo sa waay sa mbokk yi moom demal woo ñeneen waaye boo leen fi kiiwee comme que Iblis fexe na yow bul am xam-xam nga fexe ba am xam-xam mu fexe boobu ko jëfee te yàlla tax wala dee di góor ñi nga nga nga njuuy ko foofu.